ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu badrinil kubra muy xare badar bu mag bi ñëwoon nañu ba ci càppaandaw gi moo jeexoon na gisoon nañu anna qurayshan qad hazamahu allah gisoon nañ ne quraysh buur yàlla subhaanahu wa taala daal dina leen boom kama jaa inda al imaami muslim ibn al xajjaaj comme niñ ko gisa woon riwaaye boobu nekk ci saxiixu imaamu muslim mu jële ko ci seydina abdullahi ibn abbaas te abi zumayl daal di koy jële ci moom raxmatullaahi aleyhi mu ne ñu rey ci mushrikuuna yi sab'un wa qutila minhum sab'un ñu rey ci ñoom sab'un wa usira minhum sab'un ñu jàpp ci ñoom soixante-dix rey ci ñoom soixante gisoon nañu kàccoor yoo yële gisoon nañ tamit ñi nga xamante ne nii noonu lañ reyewoon ki ci ginoon a màgg ci ñoom ginoon cee yées wa kaana timsaala qurayshin moo nekkoon statue bu bon bi nga xam ne moo newoon quraysh di firawna hadihi l umma abu jahl ibn hisham alayhi min allahi maa yastaxiqa gisoon nañ ni ñu ko faate woon ak ni participer ci faatam muaaz ibn amr ibn al jamuh muaaz ibn afra ak muawiz waaye ki ko doggali nag mu jeex dog bopp bi benn yoon di abdallah ibn mas'ud radiyallahu taala anil jamii ginnaaw gi gisoon nañ ne ci jataay bi weesu ko ne aleyhi salaatu wassalaam dafa digle woon eh, ñu daldi dajale ñenn ci ñooñu muy vingt comme ni mu ñëwee ci riwaay bi ñu gisoon këne euh, nekk ci saxiixayni këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy xadiisu imaam euh, anas ibn maalik radiyallahu taala anhu wa ardaa mu dal koy jële ci baay jiit leen di abu talhat al ansaari radiyallahu anhu ñu sànni ci teen yu bon yooyu te yées bi arba'atin wa ishrina rajulan min sanadiidi qurayshin ñu sànni leen foofu vingt-quatre ci ponkalu quraysh yeeg seen kilifa yi dee keroog gisoon nañ ne biñ leen fa sànnee waxoon nañ seen lim boobu yeneen riwaaye yi ñëw indal imaami muslim waaye naka noon imaam ibni isxaaq raxmatullah alayhi mu jaar ci seydina anas mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam dana yaa ahlal qaliib yaa utbata bna rabiica wa yaa shaybata bna rabiica wa yaa umayata bna xalaf wa yaa abaa jahl bni hisham fa caddada man kaana minhum fi lqaliib yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di tudd tur yooyu ne yaa utbata yaa ahlal qalib e yéen ñii ñu sànni tey ci teen bu bon bi yaa utbata ibn rabia e yow utba woonaa di doomu ki ñuy wax rabia wa yaa shaybata ibn rabia e yow frère di shayba di doomi rabia wa yaa Umayya ibn Xalaf i yow Umayya ibn mu ne wa yaa Abaa Jahl ibn Hisham ak yow Abaa Jahl di doomi Hisham fa addada man kaana minhum fil qalib mu tudd ña newoon ci biir ci biir teen boobu gisoon nam na ñu leen waxoon ci riwaaya Seydina Abu Talhatul Ansaari bi radiyallahu taala anhu wa ardah <coughs> bim leen tuddee ba pare mu ne leen ayasurrukum annatu annakum ataatumullaha wa rasulah ne ndax waay ju nekkul woon nekku ngeen fii ngeen tëdd gënalu leen woon de bégu ngeen woon ci fekkoon avant tey ngeen toppoon yàlla toppoon ndawam alayhi salaatu wassalaam ndax ñun kat fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan ndax ñun dégg nañu ñun de jot nañu daj nañu lu ñu suñu boroom daldi digoon muy dëgg fa hal léegi man rasulullah sallallahu alayhi wasallam dama leen di laaj ndax yéen daj ngeen li nga xam ne moom la leen seen boroom daldi woon dig ci dëgg muy ndax daj ngeen ko mu nekk dëgg bi muy laaj noonu Seydina Umar ibn al-Haqq Euh, ibn al-Xattaab radiyallahu taala anhu wa ardaa ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ana nan ngay waxe ñoo xamante ne ni ñoom euh, dañoo nekk ajsaadan la arwaaxa lahaa nooy waxe ak ay ay ay ay ay kii yoo xam ne ay koor yoo xam ne amul ruux aa ah, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko hmm, yéen maa ngi wàcc ki nga xam ne bakkanu naa muhammad sallallahu alayhi wasallam moom ci loxoom yéen gënu ngeen la dégg li ma wax foofu lañu yemoon ñu ne woon dinañ gis yeneen riwaaya incha allah tey après gisaale euh, riwaaya yi nga xam ne moo jaar ci sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ak wuute bi am diggante moom ak boroom xam-xam yi ñeneen ñi jamaahiru saxaaba wala ñi fee ñi ëpp ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ci masala moom ba léegi kon biñ leen sànnee foofu am na riwaaya wax naa la riwaaya imaam ibn e, isxaaq bi léegi na ko noon imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi daal dinay solo bu ñu indee riwaaya yii nag day leeral li nga xam ne mooy masala mi ñuy dugg après imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi mu ne xaddatanaa affaanu mu ne xaddatanaa nettali nañu affaanu di sama sëriñ a ah, affaan qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu xumayd di xumayd di ano ah, xaddatanaa xamad xamad oh, eh, ba xumayd xumayd ni tawil loolu loolu bi mu ne xaddatanaa kon seydna imaam ahmad mu ne rahmatullah aley xaddatanaa nettali nañu ki nga xamante ne nii mooy Affaan di sama sëriñ qaala moom mu ne xaddatanaa nettali nañu xammaad di xammaad qaala mu ne xaddata an an saabitin mu jële ci saabitin da aslam an anas mu jële ci seydna anas anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallama mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de eh, dafa wax ah anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam taraka qatla badrin thalathata ayaamin hatta jay wala jayyafu mu ne yonent bi aleyhi salatu wassalaam dafa bàyyi ñi nga xamante ne nii ñooy ñi ñu rey ci Badr di kuffaaru Quraysh ni ñetti fan comme niñ ko gisoon ci riwaaye Abu Talha bi te ne moo ne woon sunnaam moom alayhi salaatu wasalaam bu gañee ay nit leen gañee du ñëw rek dem dafay nekk ñetti fan door a dem faa bàyyi ñetti fan xatta gayyafu bañ commencé nekk ñoo xam ne di xeeñ commencé mooy seen yaram yi di di di commencé mooy ak nattan bi ci génn muy ak xesaw summa ataahum mu daal di leen dikkal fa qaala alayhim fa qaama alayhim mu taxaw tiim leen foofu fa qaala mu ne yaa umayyata ibn xalaf e yow umayyata ibn xalaf yaa aba jahl ibn hisham e yow aba jahl di doomi hisham mu ne yaa utbata ibn rabi'a e yow utba ibn rabi'a yaa shaybata ibn rabi'a e eh, yow shaybat ibn rabi'a hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ndax daju ngeen li nga xam ne moom na leen seen boroom daal di digoon xaqan muy dëgg fa inni ndax man rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan daje naa trouvé naa la ma sama boroom digoon muy dëgg ba nii mooy ne moo ngi waaye abu talhat al ansaari bi radiyallahu ta'ala anhu mooy ne da ngay gis ne Euh, benn la te mooy Seydina Anas moom moo ko jële ci Seydina ci bële ci Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu mu ne qaala fa sami'a Umaru sawta Seydina Anas ne Seydina euh, kii Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu di jolenti ma lay saab sax di woo di wax lool fa qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam e yow ndaw yàlla li atunaa diihim ndax dañ leen di woo bande thalath ndax dañ leen di woo ginnaaw bi nga xam ne ñetti fan romb na mooy ñii dee ba ñetti fan nga ñëw di leen woo nii waxal yasma'un ne ko ndax dañoom dinañ dégg li ngay wax nii yaqulu allahu taala seydna omar nag radiyallahu anhu bëgg mooy laajam ji mooy ndax dafa am benn lënt lënt bu ne ci moom boo xam ne comprendre gul mbir yi nan la demee nii ndax alxuraan mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam yaqulu llahu taala ndax kat buur yàlla mu ngi ne nee na ci alxuraan innaka la tusmi'ul mawta ne dëgg-dëgg yow yonent bi salaatu wassalaam de mu nekk ci suuratu namli aaya 28 innaka dëgg-dëgg yow laa tusma'ul mawta doo déggloo mooy doo mooy li ngay wax yow booy wax ak ñi dee mooy ñoom du ñu dégg li ngay wax laa tusma'ul mawta kon loolu mooy laaju Seydina Umar ibn al-Khattab mu ne ko ya rasulallah eyow eh ndaw yàlla li gis nga tegginu laaj waaw yaa cheikh yow sëriñ bi ah dama bëggoon nga leeral ma ci lii de man de am naa lënt-lënt boo xam ne ci euh, li ngeen leeral jazakumullahu xayran ak aaya sàngam xaw ma na nañ leen di boolee boo ma ci mënoon a dimbali loolu mel noon la Seydina Omar def ya rasulallah e eh, yow naw yàlla li atunaa dihim ba'da saras ndax danga leen di woo di wax ak ñoom ba'da salaas ginnaaw ñetti fan wa hal yasma'un ndax ñoom dinañ est ñoom dinañ dégg lii ngay wax yaqulullah ko muy argumenté gis nga tamit booy laaj yii mooy na say laaj leer mooy gis nga teggilu laaj wa hal yasma'un yemul foofu rek waaye pour ndax dinañ dégg mais mu indi loo xam ne pour war man lii moom moo tax Euh, comprendre ma li nga def mooy xalamaguma wax ji nga taxaw bi nga taxaw taxaw bi nga taxaw di wax ak ñoo xam ne dee nañu depuis trois jours ndax kat borom bi mu ngi naan innaka yow sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la tusmi'ul mawt doo dégguloo almawtaa ñi dee mooy ñoom banoo def bañ dégg la doo leen dégguloo fa qaala yonent bi aleyhi salaatu salaam nag di ko toon ne walladi nafsi bi yadihi maa antum bi asmaa lima aqulu minhum walakin laa yastati'una an yujibu mu ne walladi nafsi bi yadihi waat naa ko ci ki nga xam ne sama loxo mu ngi ci sama bakkan mu ngi ci loxoom yéen nekku ngeen ne yéen a leen gën a dégg de jàppal rek gis nga wuute bi bi ñuy ñëw après ci fii la ci baat bi asmaa dégg ginu ngeen leen a dégg li ma aqulu minkum minhum ginu ngeen leen a dégg li ma leen di wax walaakin li am ba des mooy laa yastati'una an yujibu mënuñoo tontu loolu naka noonu imaam muslim ibn al-Hajjaj daal dina koy solo euh, rahmatullah alayhi euh, euh, riwaaye bi moom Seydina imaam muslim ibn al am na ci riwaaya boo xam ne imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi muy riwaaya boo xam ne imaam Ahmad raxmatullaahi solo soloo na ko jële ko ci yaa Aayishatu radiyallaahu ta'aala anha waaye mu ngi yem ci seydina ibrahim an-Naxa'i muy seydina ibrahim an-Naxa'i boroom xam-xam bu mag ah, moom moo ko jële ci yaay Aïsha te moom déggewul ci moom naka noonu imaam al-Haythami indi na bu mel noonu indi ko ci Majma'u Zawaa'id mu jaar ci seydina abdullah ibn abbaas radiallahu taala anhuma wa ardaahuma ah, moom imaam alhaytami mu ne rawaahu ltabaraani wa fiihi nasr ibn hammaadin alwarraaq wa huwa matruuk mu ne nag xadiis bi nga xam ne nag imaam altabaraani moom la soloo muy bii mu ne Nasr ibn Hammaad al-Warraaq moo fa ne di Nasr di doomi Hammaad al-Warraaq ñu xame woon ko ci al-Warraaq mu ne kooku moo fa ne te huwa matruuk kooku ay waxam daal jaru la dàq ganaar ndax lu ku ñu bala ah, loolu da gis ne xadiis yi jiituta wax ci wàll wi mën na ko dëgëral boo ci boolee xadiisu seydna ibrahim annaxai raxmatullaahi aley moom mi nga xam ne moo doon wax naan bu ngeen gisee gu ak góor góor gu ngeen mën a gis takbiratul ihram muy allahu akbar goobu ngi commencé julli daal di koy faat mooy imaamam mu ñëw fekk imaamam dépassé mooy subhaanallah <laughs> coow am na de problème dëgg nag moo am <laughs> mu ne ida raaytum ar-rajul ar-rajula faatathu takbiratul faatathu ma imaami fanza' yadaka min salahiyati aw kama qaal mu ne moom Seydina Ibrahim an-Naxa'i rahmatullahi alayhi bu ngeen saa bu ngeen gisee ar nit ki góor nit nit ku ngeen mën a gis faatat wu mu daal di koy raw takbiratul ihram gi wax bu ko rawee nit ku mu raw ñëw fekk imaam bi def allahu akbar wa pare moom mu ñëw taatee mu ne kooku moom bu ngeen fekkatee na foo xam ne falañ lañ naan waa ji ko baax la yéen moom bu leen ko seedee rocci leen ci seen loxo ba mu set wecc te bu ko seedee mukk ko ne waa ji ku baax la yaa subhaanallah mais <laughs> gis nga fi <laughs> non non non tax non ñun moo tax après nag ci ngay xamee ne ñun dañuy caaxaan dëgg dëgg dëgg ñoo ñun moom gis nga ci ci ci ci ci ci ci ci marigo yi ci lañu patauger ci lañuy naaje guddeeg bëccëg mooy imaginer bu dee na ñoom looloo loolu nit koo xam ne dafa ñëw ci jàkk gi tardé et eh, moom intention ñëw ci jàkk loolu waxuñu mais dafa ñëw fekk imam bi raw ko allahu akbar bi mu ñëw fekk muy tari faatiha wala mu jeexal faatiha wala yow mu ne kooku moom fu ngeen demati dëkk ñu koy seedeel ne ku baax la yow rocc ci sa loxo bu ko seedee allahu akbar allahu akbar bon après da nga naan daa ah, barem bii moom buñ ko teniroon ana kan la ñu mën a wax ku ku baax ci su ci ñun <laughs> gis nga salaf yi subhaanallah subhaanallah ñoom lii lay xamante ñun nag moom dañuy gis waaj yoo xam ne waxuma la julli mbooloo sax non yooyu moom dama ko jëllee yi nga xam ne bon moom àjjuma sax rarement lay dem ba muy dem dañ koy publicité dañ naan sëriñ diw tey daa war julli ci jumaa ji wala di subhaanallah ba pare ñu jàpp ne moo gën ci kaw suuf ñu jàpp kooku que ne moo gën ci saw suuf yow bu dee ne kenn koo xam ne pour pourtant mu ngi dem tout le temps di góor góorlu mais dafa rate rek allahu akbaru imam bi la rate fekk imam bi def koo pare bay jàng faatixa mu door agsi bu dee ne kooku la ne la yow boo boo fekkatee fu ñu naan waa ji di wax ci moom ak baax yow bu ko seede génn ci sa loxo rocceeku di ba set lan ngay xalaat ci koo xam ne moom waxuma la jàkka ji kenn du ko gis buy ñëw jàkka événement la ñëw jàkkaam événement la képp nag ku nekk ñëw jàkkaam nekk événement nan lañu mën a taxawee ne kooku ku baax ah loolu c'est grave yow boo manul noppil bàyyil yi wax nga ne ah diw yow loo wax nga ah, man nag je préfère ne rien dire ndax kat yi ngeen di seede buur yàlla dina leen ko laaj wa sawfa tusalun waat naa ne seen seede yi buur yàlla dinañu koy laaj toog rek di wax lu ñu neex di seede ci kàcc rek yaa subhaanallah kooku mooy Ibrahim an-Naxa'i ala may fàttale ko moo suñu Omar euh, Omar suñu Omar Lo ba mu ko déggee <laughs> suñu sëriñ doon ko suñu Muhammad <laughs> mu ne moo tax bu ma eh, naan euh, bu julli jotee ñu waaji daan ma saay gawal gawal gawal gawal gawal ñu waxu wala ñoo euh, Euh, Cheikh Ibrahim an-Nakha'i di exclure bala ñuy bala bala ñuy exclure nañ gaaw bala ñoo bala ñoo imaam dee raw allahu akbar gi raw ñu mu exclure ñu <laughs> ci ci mbaax <laughs> ah subhaanallah moo ko jële euh, mu jaar ci Seydina Seydatuna Aïsha radiyallahu ta'ala anha boobu imaam euh, Ibn Sa'd dane wa haddathanii ba'du ahli al-ilm kon def nañ taxriij bi même bu dee ne moom riwaayam kii na mais mais day yee da koy gën a dëgëral ak bu bi yaa Aïsha radiyallahu anha mu ne wa haddathanii nettali na wa ba'du ahli al-ilm lenn ci ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi kenn ci boroom xam-xam yi anna rasulallah këni ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qaala yawma ha yawma qaala haadihi al-maqaala moom imaam Muhammad ibn Isaaq rahmatullah alayhi wa an abiih mu ne kenn lenn ci boroom xam-xam yi nettali na ma man imaam ibn Isaaq mu ne euh, keroog bés bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam wax wax ji mooy yéen ñim cité noonu ba pare ne leen ndax trouver ngeen li leen seen borom digoon man di trouver naa li ma sama borom dig digoon muy dëgg yéen est-ce que trouver ngeen lim leen digoon muy dëgg imaam ibn Sa'd ne jour boobu bi am na ko ma nettali ne bi mu waxee loolu dane yaa ahlal qalib daal di ciy teg ee yéen waa teen bii muy ñi ñu suul foofu ñu fa sànni bi sa ashiratu nabiyyi kuntum li nabiyyikum ne leen nag bi sa aka ñaaw bi sa aka yées yéen waa teen bii yéen Abu Jahl ibn Hisham Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a Umayya ibn Khalaf ak ñoo ñépp waaye yéen yéen a bon àndandoo bu ngeen xam ne dëkkaale bu ngeen doon dëkkaale seenub yonent Allahu akbar yéen yéen a yées yéen a bon dëkkaale bu ngeen doon dëkkaale ak seenub yonent bi sa ashiratu nabiyyi kuntum li nabiyyikum ak yées dëkkaale gi ngeen naroon a dëkkaale ak yonent yéen dëkkaale bu yées ak yées dëkkaale bu ngeen dëkkaale woon ak seen yonent yi léegi nag muy traité muy leen di leeralal lool li ñu def loolu benn par benn te ñoo gën a xam li ñu def walakin la yastati'una an yujibu ñoo gën a xam lu yées li ñu def waaye nag amuñu possibilité tontu mu ne leen kazzabtumuni wa saddaqani loolu noonu di wane seenu ñaaw dëkkaale bu ngeen dëkkaaleeg seenu yonent yéen waa Quraysh suñuy tëdd fii kazzabtumuni weddi ngeen ma wa saddaqani naas nit ñi daldi di may dëggal yéen yàlla yónni ma ci yéen ci nit ñépp commencé ko ci yéen ma bokk ci yéen kazzabtumuni kazzabtumuni li ngeen ma njëkk a def mooy ngeen weddi ma ci jamono joo xam ne ba ngeen ma weddee wa saddaqani naas nit ñi daal bi may dëkkal mu ne leen yéen ba léegi yaan ahlal qarib wa axrajtumuni ngeen génne ma exilé ma dàq ma dëkk ba fexe ba lu ma génn ma génn dëkk ba nga xam ne moom laa ma sa xam wa awani naas nit ñi daal di may fat ngeen expulsé ma rejeté ma nit ñi daal di may nangu daal di may fat ñooy ñooy ña al ansaar ansaarullah wa rasul radiyallahu taala anhum wa ardaahum ni'mal ansaaru ngay skay skay wal ansaar mu ne kon ñetteel wa qaataltumuuni wa nasarani nnaas mu ne ngeen beneen ñetteel ci liy wane seenu ñaaw bu ngeen ñaaw bu ngeen dëkk nekk jëflanteeg seenu yore alhamdulillah waqaataltumuunii yamu ngeen ci génne ma weddi ma génne ma waaye waqaataltumuunii ngeen ñëw nag takk xare di xeex ak man ba ngeen ko defee nag wa nasarani naas nit ñi daal di may dimbali minal muhaajiriina wal ansaar ñu dimbali ma ñoom radiyallahu ta'ala anhu gis nga li suñu borom def subhaanahu wa ta'ala mooy ne euh, lu bon li ñu def yëpp fu ñu defee lu bon rek suñu borom tàggat na ñoo xamante ni ni ñoom contraire ñoom lu ñu def muy lu baax la ñuy defal yonent bi sallallahu alayhi nit ku baax it loolu la mooy ne gaa yi nañ la xeex nañu def lu ne nañu wax lu ne waaye yow newal ci ci ci ci ci ci yàlla rek gis nga lu ñu aman bi def buur yàlla mooy tàggat ay ñoo xamante ne ni ñoom ñoom buur yàlla leen tàggat pour yow kenn manu ci tuus gaa yeey mer seen xol li bita mais dara lañ ci dul man loolu moom moom moom moom moo tax nit moom na ci na ci xelam dal na xelam dal ci loolu yow jaamul yàlla mu jeex yeneen yi bu ko res ndax buur yàlla moom moo moo chargé wu loolu moom mi dara warul moo chargé wu ci loolu wallahi mooy inna la nansura rusulana la nansura rusulana ñun dañooy dimbali suñu ndaw ak ñi ñi gëm yàlla ànd ak moom kon nag yi ñu def yu bon yépp suñu boroom defal ko kazzabo kazzabo kazzabu wa saddaqahu naas dañ koo weddi suñu boroom def tàggat bu dee ne am nañu bañ suufus Makka bañ na ba génn ko wa axrajtumuni wa ahwaani naas suufu Madinatul Munawwara di Taaba di Tayba daldi nangu ki nga xam ne mooy Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ñuy xeex ak moom di takk xare waa Lansaar taxaw ci waxu porte parole ki noonu seen porte parole te di leen sang di Sa'd ibn Mu'adh comme niñ ko gisoon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahuma ne yaa rasulallah ka annaka tu'nina bam naan ashiru alayya ayyuhan nas jox leen ma seen avis ci mbir yi yéen nit ñi siddiquhul mukabbarul mu'azzamu jóg wax mu mu sant ko Seydina Omar Faruq jóg wax mu sant ko Seydina Miqdad jóg wax mu sant ko Seydina jóg ku ne dafa mel ni yéen waa ñun waa Ansaar nga soxla mu ne waaw ñu ne ko amaana dangaa génnoon ngir mbir suñu boroom def leneen doxal fu la neex ñun ñun foo dugg foo ñu xuus ñun ñu ànd nag yéen waa Quraysh ñuy tëdd yéen sanadidu Qurayshin wa kuffaariha yéen ñii kazzabtumuuni dangeen maa weddi wa sadaqa saddaqani naas ni ñu dëggal ma wa axrajtumuuni ngeen génn woo aawaani naas ni ñu daal di may fat wa qaataltumuuni ngeen xeex ak man wa nasarani naas ni ñu daal di may dimbal léegi nag mu ne leen hal wajadtum ndax trouvé ngeen maa wa'ada rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu maa wa'adani rabbi haqqan fa hal wajadtum ndax trouvé ngeen maa wa'adakum rabbu maa wa'adakum rabbukum haqqan ndax trouvé ngeen li leen seen boroom digoon haqqan muy dëgg fa inni man rasulullah de sallallahu alayhi wa sallam qad wajadtu maa wa'adani rabbi haqqan trouvé naa li ma sa boroom li ma sama boroom digaloon muy dëgg ah day mel ni saaru bi nekk aaya bi nekk ci suuratul araf wa naadaa asxaabul jannati asxaaban naar an qad wajadnaa maa wa'adanaa rabbunaa haqqan fa hal wajadtum maa wa'adakum rabbukum haqqan qaaluu na'am fa adhana mu'adhdhinun aaya yoo yële daa niroog lii mooy ne suñu boroom ne keroog ci suuratul A'raaf mu ne nag wa naadaa asxaabul jannati asxaaban naar waaw loo yal nañu yàlla boole ci ñooñu di woote amin mu ne wanaadaa mu woo asxaabul jannati waa ajjana asxaaban naari waa safara ne lan ne leen hal wajadtum ndax trouvé ngeen wanaadaa asxaabul jannati asxaaban naar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu ne eh, waa àjjana dañuy woo waa safara keroog nga xam ne waa àjjana ñu ngi biir àjjana waa safara nekk aj safara waa laaraaf nekk ci milieu waa àjjana jekki xool waa safara woo leen ne leen qad ñun kat inna dëgg dëgg ñun waa àjjana xad wajadnaa trouvé nañ maa wa'adanaa rabbunaa haqqan li ñu suñu borom digoon ci yiiw ci récompense ci xéewal goo xam ne ndaata tëllëx bu dul jeex ku amul fin ñun de trouvé nañu ko seconde bu ñu passé minute bu ñu passé tiers bu ñu passé àjjana muy gin di neex ñun de trouvé nañ mbir lim ñu digoon waaw fa hal léegi nag ñun waa ajjana ñooy laaj yéen waa safara di leen laaj fa hal wajadtum ndax trouvé ngeen yéen maa wa'ada rabbukum haqq li leen seen borom dig est-ce que trouvé ngeen ko muy dëgg mooy xam nañ ko mais loolu laaju ironie la mais fii mooy taw bii xam moo tax imaam Qataada waxoon lool rahmatullah alayhi ne woon taw bii xam tim ñoom li ñu def su booxun ma leen rek wan lu yées li ñu def mu nekk pertaangeeg rëccu ci ñoom xaalu ñoom nag ñu tontu ndax ku nekk ci danger ak tamit ciy mbugal sa wax du bari xaalu na am xoola waa àjjana seen seen laaj bi ñuy guddee inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qaalu na'am gaaye ñoom na'am lañ ci te mooy ne waaw mooy ne ndax mbugal mi ñu ne coow lu bari kon nag loolu de niroog li yonent bi alayhi salaatu wax ni ne ñun de trouver nañu li ñu suñu borom digoon muy dëgg yéen baa trouver ngeen li leen seen boroom digoon muy dëgg gaa yi mënuñoo tontu waaye wallaahi li comme ni Seydina Hassan wax insha allah dinañ gis yooyu gaa yi di gis nga buñ mënoon a wax wallahi dinañ ne naam dinañ ko dinañ ko wax sadaqta yow yeneen ci baalee saab saab wax nga dëgg sadaqta wax nga dëgg trouvé nañ ni nga mbugal yi ñu doon tëkkoo yépp gis nañ ko léegi euh, lii nii ñu gis gis nga gis nañ riwaay yi am na riwaay seydna abdullah ibn umar tamit radiallahu taala anhu gis nañ bu seydna Abu Talha Seydina Anas Seydina Omar ibn al-Khattab tamit am na ak Seydina eh, Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom it eh, jële nañ ci moom nettali bu mel nii léegi pour bañ a guddal eh, mooy dañuy yem foofu ci côté boobu léegi nag ñu ñëw nag ci riwaayaay Ah, mu wax ci al bidaaya min nihaaya mu ne wa hada mimma kaanat aishatu ummul mu'miniina radiyallahu anha tata'awwalu min al ahaadiis kama qad jumi'a ma kaanat tata'awwalu min al ahaadiis fi juz'in wa ta'taqidu annahu mu'aaridun li ba'd al aayaat wa hada al maqaamu mimma kaanat tu'aaridu fiihi qawlahu mooy ta'aala wa ma anta bi musmi'in ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma anta uh, bi musmi'in man fil qubur aaya Fatir 22 suratu Fatir 22 wa laysa huwa bi mu'aridin lahu was-sawaabu qawlul jumhur min as-sahabati wa man ba'dahum lil ahadith ad-dalla nas ad-dallati nassan ala khilaafi ma dhahabat ilayhi radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha Ah, mooy ne gis nañu riwaaye yi gis dañuy gis dégg lay wax yeneen ci ma lay saat saam ñaan ginu ma bi asmaa minhum yéen ginu ngeen leen a dégg yaay Aïsha radiyallahu anha après buñ gisee lii imaam al-Hafiz ibn Kathir wax dina ñëw ci ay riwaayam yi nga xam ni moom day wuteeg lii mooy dégg bi moo taxoon sànk ma ne jàppal moo dégg al imaam al-Hafiz ibn Kathir rahmatullah alayhi mu ne waxaadaa gis nga yi fi gis nii ci xadiis yi ñëw fii yëpp wax bu Seydina Abu Talha wax naa Seydina Abdullah ibn Umar na ko noonu baayam di Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' na ko noonu tamit ñëw ci riwaaya Abdullah ibn Mas'ud comme ni nga xam ne insha allah euh, amaana dinañ ko tuddaale mu ne yaa Aisha radiyallahu anha da doon bokk na ci nga xam ne da ko doon interpréter ci xadiis yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko dajalee ci benn juzu bu ndaw boo xam ne dajale nañ fa yi mu wutee saxaaba yi radiyallahu ta'ala mu ne euh, yim doon interpréter nga xam ne ciy wutee yenn saxaaba yu mag yi surtout ak ñu bari ci ñoom mu ne wa moom mu façon sayyidatu Aisha radiyallahu anha que ni lii dafa dafa contradictoire ak li aaya bi wax ndax aaya bi na ne wamaa anta dana yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow nekkoo bi musma'in di déggloo man fil qubur ku nekk ci bàmmeel yi yow doo déggloo gisoon nañ ci aayatu namli bi dane laa innaka laa tasma'u laa laa mu ne ko yow doo déggloo laa tusmi'ul mawta doo déggloo innaka ya dëgg-dëgg yow laa tusmi'ul mawta muy aaya suuratu namli aaya 28 bii nag ci suuratul faatir bi tamit loolu la doon wax ne wama anta te yow nekkoo yow rasulullah sallallahu alayhi bi musmi'in di dégguloo man fil qubur ñu nekk ci bàmmeel yi moom ndax yaa Aïsha radiyallahu anha dafa jàpp ne lii dafa contradictoire ak aaya bi mooy li yonent yi yi moom moo tax danoon wax ne dañoo juum moom c'est sayyidatuna Aïsha da doon wax ne euh, ñii dañoo juum moo tax euh, imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi soloo na ci xadis boo xam ne bu wér la muy xadis boo xam ne du moom rekk ko solo euh, ñëw na tamit ci saxiix yeeg yooyu euh, imaam ibn Isxaaq dane wa xaddatani Yaziid ibn Ruumaan mu ne euh, nettali na ma sama sëriñ di Yaziid ibn Ruumaan an Urwata ibn Zubayr mu jële ci Seydina Urwa doomu Zubayr an Aïsha mu jële ci tàntaam di Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha annaha qaalat kënira ne moom i Sayyidatu Aïsha déggal riwaayam nga gis ni muy wuteeg riwaaya yile ci côté dégg boobu mu ne lamma amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil qatla an yutrahu fil qalib turixu fiihi illa ma kaana min umayya ibn xalaf fa innahu intafaxa fi dir'ihi fa mala'aha mu ne keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog Badr bi nga xam ne ci la digle ñu sànni yéeféer yooyu ci biir teen bu bon boobu le dañ leen faa sànni ba mu des ki nga xam ne mooy Umayya ibn Xalaf moo tax imaam al-Hafiz lii day wuteek riwaaye yële day mel ni lu contradictoire ndax yee dane Euh, ñu jël vingt-quatre bu imam euh, Abu Talha bi jël vingt-quatre personnes ci kuffaaru Quraysh ni sànni ci teen bi ñu def ko euh, bokk ci ñooñu comme ni mu ko waxe fële muy yaa Shaybat ibn Rabi'a Utbat ibn Rabi'a yaa wa yaa Aba Jahl ibn Hisham ñoom ñépp ñoom ñépp mu wan leen mu daal di koy mu daal di leen lim imaam al-Hafiz ne riwaaye boobu yooyu noonu ak bii da ngay ne ndax dane ba mu des ñu sànniyeen fa ba mu des Umayya ibn Xalaf ndax lan intafaxa fii darba fii dir'ihi fa mala'aha moom dañoo ñëwoon bëgg koo yëgati mais mu bukkoom bi mu soloon daf dafa tasaaroo comme que ñetti nëb ci biir kenn manu koo yóbbu daldi di mu mubbu koŋ bi fa dahabu li yuxrijuhu fa tazaayala laxmu bi ñëwee bëgg def effort ngir génn ko ci mbubbu koŋ yi yaxam ni daal di tasaaroo daal di tàqale ko ak ngir gis muy décomposé wu léegi nag fa aqarruuhu wa alqaw alayhi ma min at-turab bi mu demee nag ñu daal di koy bàyyi foofu fi mu nekk jël li nga xam ne mooy suuf ak ay xeer daal di koy muure sotti ko ko noonu xëpp ko ko ba mu ba muur imaam alxaafis rahmatullah alayhi mu ne lii boo gisee ci biti ñi day niroog lu contradictoire ak fële que ne dañ leen a jël ñoom ñépp sànni leen te moom nii ci la woon mu ne waaye loolu du lu contradictoire mooy ne moom ci wetu teen bi la nekkoon kooram ci wetu teen bi la ne woon moo tax moom yonent ci ma lay saar ñëw bi mu mu taxaw daal di leen wax ñoom ñépp wax ak ñoom mu ne ba loolu mooy leeral bi imaam ibn al-Hafiz ibn Kathir euh, ibn Hajar ci al Fath Fath ci Fathul Baari yi loolu la wax rahmatullah alayhi léegi euh, bu ñu continuer riwaaya bii nii nga xamante ne nii euh, riwaaya la boo xam ne bu wér la na ko noon imaam Ahmad rahmatullah alayhi daal na koy solo tamit mu ne moom yaa Aisha radiyallahu anha léegi nag bi nga xam ne ci lañ leen sànni ba mu des Utba ba mu des Umayya na Xalaf ndax dafa daal tasaaroo yaramam bi duñ koy waaj a muy tasaaroo ci biir mbubb ko moom bi ñu bàyyi ko sotti ko suuf ak ay xeer mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen fa qaala yaa ahlal qalib hal wajadtum maa wa'adakum rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu maa wa'adani rabbi haqqan mu ne yaa Aysha radiyallahu anha ba léegi ne hal wajadtum mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen yéen waa teen bi yaa ahlal qalib hal wajadtum ndax trouvé ngeen maa wa'adakum rabbukum haqqan ndax trouvé ngeen li leen seen boroom daal di euh, li leen seen boroom daal di dig haqqan muy dëgg fa inni man qad wajadtu maa wa'adani rabbi haqqan trouvé naa man alayhi salaatu wassalaam li ma sama boroom digoon muy dëgg qaalat mu ne fa qaala lahu ashaabu yaa Aysha radiyallahu anha ne saxaabaa mi ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li atukallimu qawman mawta ndax dangay wax ak ay nit ñoo xam ne dañoo génn àddina dañoo dee fa qaala yonent ma lay saar sànne laqad alimu alimu annama wa'adahum rabbuhum haqq qaalat Aysha radiyallahu anha wan naasu yaquluuna laqad sami'u maa qultu lahum wa innama qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqad alimu voilà wax jàngo sayyidatu Aisha radiyallahu anha ci riwaayam bi dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane laqad alimu ñoom de xam nañu annama wa'adahum rabbuhum haqq ñoom nii bi ko saxaaba yi ne mais nan ngay wax ñi nga xam dañoo génn àddina mu ne laqad alimu xam nañu waxul sami'u de mooy riwaayam seetlu nga moo taxoon mën a jàppal sami'u bi moom yaa Aisha radiyallahu anha mu ne dani alimu ñoom xam nañu annama wa'ada rabbuhum li leen seen borom dig rabbuhum digoon leen ko ci duma buñ buñ ci kéeféer gi ne xaqu dëgg la fa qalat Aisha yaa Aisha radiyallahu anha daal di ciy tëgg wan naasu te nit ñi ñu naan ñu ngi naan laqad sami'u ku ne yeneen ci dane laqad sami'u ñoom ñii dee dégg nañu maa qultu lahum li ma leen di wax mu ne wa innama qaala rasulullah yaa Aïsha radiyallahu anha nag yonent bi alayhi salaatu wasallam dëgg dëgg li mu wax du loolu waxul ne laqad sami'u mais dane laqad alimu ñoom daal dinañuy xam naka noonu tamit euh, la ñëwee tamit ci la dégge moom euh, yaa Aïsha radiyallahu anha ñu nekkali ko mooy ñoom euh, ñoom Urwa radiyallahu ta'ala huwa arda këne ñoom Seydina Abdullah ibn Umar dafa ne nettali mbir mi ne laqad ñoom ma antum bi asma du yéen yéen a gën dégg euh, ñoom ñii lii may wax ñoom yaa Aisha radiyallahu anha bi mu déggee lool mu ne non non kii dafa juum waxi nooy dafa juum Euh, mooy Abdallah ibn Omar mu ne wahila ra yàlla na ko yàlla yërëm dafa juum yonent mi aleyhi salaatu salaam waxul sami'a sami'u mais dane alimu loolu nag mooy dégg dégg waxu ne dégg nañu mais xam nañu que li ma leen di wax dëgg la loolu ci gàttal mooy euh, li nga xam ne kon mbir mi nañu problématique bi mooy ne gis nañ ne jamaahir boroom xam-xam yi ñoom dañu ne saxaaba yi ñoom que ni mbir mi sami'u ak riwaay yi ci ñëw yi ñëw ñoom sami'u la mais yaa sharalana moom li mu solo dane alimu te da doon weddi képp koo xam ne dane yonent mi alayhi salaatu wa salaam la wax ndax moom aaya bële te pourtant aaya boobu naan innaka la tusmi'ul yow de doo dégguloo ak wa anta bi musmi'in man fil qubur doo dégguloo ñu nekk ci bàmmeel moom loolu la doon laye këne looloo tax këne loolu dafa contradictoire bi lii te yonent bi aleyhi salaatu salaam sax waxul loolu danee alimu léegi nag imaam al-Bayhaqi rahmatullah aleyhi di tontu loolu mooy li sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha daal di wax que mooy pour mu leeral ñu masala moomu wuute bi am diggante riwaayu saxaaba yooyu ak li sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wax mu ne moom imaam al-Hafiz al-Bayhaqi mu ne rahmatullah aleyhi al-ilmu la yamna'u min as-sama' mu ne euh, al ilmu xam laa yamna'u min as-sama' terewul du loo xam ne day exclure du tere ak dégg wal jawaabu anil aaya ni ñuy tontoo aaya bi nag ya sayyidatu Aisha radiyallahu anha sukkandikoo ba ne loolu war da nekkul waxul loolu te tamit da ak li mu solo mu ne euh, dane mu ne ni ñuy tontoo aaya boobu mooy aaya yi ñu wax wa ma anta bi musmi'in man fil ak innaka la tusmi'ul ne ni ñuy tontoo aaya yooyu mooy innahu la yasma'uhum wa hum mawta këne borom bi këne yonent ci maanaam saabsaab du leen déggloo fekk ñoom ñu dee. walakin allah waaye buur yàlla ci boppam subhaanahu wa taala ahyaahum keroog Badar moo dekkiloo ñii dee fii hatta sami'u da leen dekkil ba ñu dégg. kama qaala Qataada comme ni Qataada waxe mooy waxam liñ gisoon ne innama asma buur yàlla da leen a dégguloo lan moo tax mu ne ahyaahumullah dane moom euh, imaam Qataada dane ahyaahumullah buur yàlla nag da leen a boo gisee lii ahyaahumullah buur yàlla da leen a dekkil leen ñu fekke mbir mi gis lii nii xatta asmaahum ba déggloo leen imaam al-Bayhaqi yi ne aaya bi loolu la mooy ne bu dee nañu dee lañ noonu rek yonent mi alei satu du leen déggloo mais suñu boroom subhaanahu wa taala moo dekkil waa Badar kuffaaru Quraysh ñoo ñu sànni woon ci teen ba ñu dégg xatta asmaahum ba mu leen di déggloo bi imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ne comme li Qataada wax te ñu ko ci riwaaya imaam al-Haafiz al-Buxaari mu ne moom imaam Euh, al Bayhaqi rahmatullah alayhi walam yanfarid Umar wa ibnihi bi hikaayati dhaalika bal waafaqahumaa Abu Talha kamaa taqaddam mu ne te wax jooju ndax yaa Aysha radiyallahu anha moom ñi mu déggoon ñu wax ne lool dañ ne woon Seydina Omar la ak kii nga xam ne mooy doom ji di Omar ibn al di Seydina Abdullah ibn Omar ibn al mu ne woon ñoom da mu ne ah, Ibn Omar dafa juum yal na ko yàlla yërëm ak yooyu dafa juum. wahi la mooy dafa def def le dafa juum waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxul loolu waxul euh, dégg loolu nag la imaam al-Bayhaqi ne mais mbir mi lu Seydina rek ko solo ak doomam ñoom wéetoowuñ ci loolu waaye li am ba des mooy waaqa waafaqahuma Abu Talha Abu Talha al-Ansari yi dafa dëppook ñoom comme niñ gisoon xadiis bi ci riwaaya bee wee jataay bii weesu ak ak imaam at-Tabarani soloo na tamit ci xadiis boo xam ne ci Abdullah ibn Mas'ud ci sanad boo xam ne bu wér la comme li nga xam ne moom la ñoom Abu Talha daal di soloo ko ni dégg la wax naka noonu ci xadiisu Abdullah ibn Sidaan radiyallahu ta'ala anhu moom ñu jële ko ci moom mu wax kom lële xaalu ñu ne yaa rasulallah wahum wa hal yasma'un ndax yonent bi alayhi ndax ñoom dañuy dégg ci xadiis yooyu yonentu Yàlla saa saa am ne yasma'una kama tasma'un walakin la yujibu dañuy dégg comme ni ngeen dégg nee du ñu wuyu kon loolu imaam al-Hafiz ibn Hajar nag bi mu indee waxu imaam al-Bayhaqi bi mu ne wa min al-gharibi anna fi al-maghazi li ibn Ishaq riwayatan riwayatun anna fi fi al ibn Ishaq wala mu ne bokk na ci li nga xam ne lu yéeme la kiyu tumuranke yi këni an na ñëw na ci maghazi mooy téere imaam ibn Ishaq bi riwaayatan riwaayatan riwaayata Yunus ibn Bukayr bi isnaadin jayyid an Aisha mu ne ñëw na ci riwaaya ci foofu al maghazi bu imaam ibn Ishaq mu jaar ci riwaaya boo xam ne bu Yunus ibn Bukayr bokk ci ñi doon jële ci moom ci sanad boo xam ne bu xa bu baax la bu jayyid la an Aisha mu jële ci say mu jaar ci Sayyidina Yunus ibn Bukayr moom muy jële ci imam Ibn Ishaq ci sanad boo xam ne bu baax la ñëw ba ci yaay Aisha radiyallahu anha lu mel ni misla misl misla wala mislu xadiisi Abi Talha lu mel ni xadiis Abu Talha bi ñëw na yaay Aisha solo nañ ko ci moom kenn yeneen ci ma lay saar ngeen loon dégg moo tax imaam alxaafis ne loolu bokk na ci li nga xam ne lu tumuranke la wa fii maa antum bi asmaa li ma aqulu minhum foofu yaa Aysha radiyallahu anha dane yonent bi alayhi salaatu salaam saxaabaam yéen ginu ngeen ne bi asmaa ginu ngeen ne dégg li ma aqulu minhum li ma leen di wax ñoom mu ne naka noonu moom imaam alxaafis ibn Hajar rahmatullahi wa axrajahu Ahmad bi isnaadin te lii que yaa Aysha radiyallahu anha ceeg riwaaye ñoom Seydina Abdullah ibn Omar Seydina Omar Abu Talha Abdullah ibn Siidaan Abdullah ibn Mas'ud loolu tamit imaam Ahmad daal dina koy solo ci sanad boo xam ne bu xasan la bu baax la mu ne moom al-Haafid ibn Hajar mu ne fa in kaana mahfuuzan fa ka'annahaa raja'at 'an al-inkaar limaa thabata 'indahaa min riwaayati haa'ulaa'i as-sahaaba li kawnihaa lam tashhad al-qissa imaam al-Haafid ne bu dee ne riwaaye yi ma mujjee wax te imaam al-Haafid Eh, daal di koy eh, imaam eh, ibn Isaaq rahmatullah yi daal di koy solo waaye na ko noonu kële nu mu tudd imaam al ahmad rahmatullah alayhi daal di koy solo ci sanad boo xam ne boo xasan la mu ne lool de bu dee ne lu ñu jàpp la lu dëgër la lu lu nekk la mooy comme dafa mel ni kon moom yaay Aïsha radiyallahu anha dafa dellu ci waxam jooju ci weddi gi mu doon weddi que ni non sa yonent bi sa salaatu salaam saxaaba yu nettali la dañoo juum waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di wuy wax ne dégg ne xam la wax mu ne bu dee ne liy dëgër na lu ñu jàpp la lu ñu takk la kon mooy ne moom yaay Aïsha radiyallahu anha dafa mel da cee dellu. ginnaaw bi nga xam ne nag ci la gis saxaaba yu ëpp ñu bari ñoom ñépp ku mu ci dégg riwaaya mooy saxaaba yi riwaaya mbir mee tax may wax ku ci riwaaya mbir mi rek mooy solo xew-xew boobu asmaa ngay wax mooy dégg wala na lool ngay wax mu ne amaana loolu <coughs> bu dee ne loolu dëgg la bu dee ne loolu lu ñu lu ñu kii la mooy lu ñu jàpp la mahfuzan lu ñu jàpp la ah, mu ne moom imaam alxaafis ibn xajar ndax li kaw ni haa mu mujj comme si dafa dellu ci waxam jooju jàpp li saxaaba yi la wax teg ci moom li kaw ni haa këni moom yaa Aysa radiyallahu anha fekkewul woon lam tashar fekkewul al qissa xew-xew bi mooy foofule ñi ko fekke ñoom ñoo ko nettali ne asmaa moom bu ko nettalee mooy dafa jaar ci intermédiaire loolu benn wax la mooy comme si mooy li mu ne bu dee ne riwaay yi ñu jëlee ci moom que ne dégg bi kon lool la waaye dinañ ñëwaat ci ci ci ci euh, li imaam alxaafis continue mu ne qaala ismaili mu ne al ismaili yu rahmatullah alayhi moom daf bokk ci ñu def mustaxraj ci euh, téere imaam al buxaari bi rahmatullah alayhi mustaxraj nag waxoon nañ ko bon loolu luñ ci ñëwaat ndax ni masala mi bon mu ngi gën a gudd mu ne rahmatullah alayhi kaana inda aïshata imam al euh, ismail yi mu ne kaana nekkoon inda aïshata ca ci yaa aïsha min al fahmi wa dhakaa'i wa kasrati riwaaya wal xawsi ala gawaamidi al ilmi ma la maziida alayhi mu ne nekk na ci yaa aïsha nekkoon na ci moom ci compréhension muus am xel mu rëy wa kasratu riwaaye waaye bari lu mu soloo ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wal xawsi ala xawaamidil ilmi di xuus tamit ci yi ginam yi ci mooy yi nga xam ne xuus ci yi ginam laqatu ci wàllu xam-xam tellement comme ci géej gi xoraay yu naqaree gis ci biir géej foofu noonu ci yooyu ci xam-xam ya yaa Aisha radiyallahu amoon na loolu lépp mënoon accéder ci yooyu ci loo xam ne amul dara loo xam ne luñ ci yokku la tellement ni impressionnante woon mu ne nag moom imaam al ismaili rahmatullah alayhi lakin waaye la sabila ila raddi riwayati thiqa illa bi nafsin mithli yadullu ala nasxihi aw taxsiisihi aw istixaalati fa kayfa wal jamu bayna alladhi ankarat wa athbatahu ghayruha mumkin li anna qawlahu ta'ala innaka la tusmi'u al-mawta la yunafi qawla innahum qawlahu sallallahu alayhi wa sallam innahum al-ana yasma'un li anna al-isma'a huwa iblaghu as-sawti min al-musma'i fi min al-musma'i fi min al-musma'i fi udhni as-sami' mu ne moom imaam al-Isma'ili waaye malgré yaa Aïcha radiyallahu anha ni muy bari xam-xam loolu lépp ak di xuus ci loo xam ne kenn amu ci nattable di xuus ci masala yu lënt yéeg yooyu ni mu ko mane mu ne waaye nag laa sabila amul yoon nag mais nag manuñu delloo li nga xamante ne nii mooy euh, saxaaba yi amuñu manuñu def dara ba mooy manuñu xool daal pour dëgëral waxu yaay Aisha radiyallahu anha ba ba nooy delloowe waxu ñoom Seydina Omar seen riwaaye Seydina Abdullah ibn Omar Seydina Abu Talha Abdullah ibn Abdullah bu mel ni moom yadullu ala bu ñëw di tegtale dañ koo nasaxal wala taxsiisi bu ñëw di ko jagleel aw istihaalatihi fa kayfa wal jam mu ne fa kayfa ana ci naka nan la ñuy euh, euh, bëgg dàq lële alors que il est possible nga dajale mbir yi mu ne waxu yaay Aisha radiyallahu anha bi muy wax ak waxu riwaaya saxaaba yële ñoom ànd nañu mën nañ leen a boole. ne ah nu ñu leen di boole yaa imaam imaam al Ismaayili rahmatullah alayhi mu ne. Euh, li am na ndax qawluhu ta'ala waxu borom bi subhaanahu wa ta'ala innaka laa tusmi'ul mawtaa yow de sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa tusmi'u doo dégg al mawtaa ñu génn àddina mu ne ñooñu loolu noonu wax jooju laa yunaafi euh, contradictoire te dàqul dàqul qawluhu sallallahu alayhi dàqul waxu yonent bi alayhi salaatu wa mi ne mi ne euh, ne ñoom innahumul aana yasmaun ñoom de léegi ñu ngi may dégg loolu contradictoire te bii dàqul aay bi dàqul wax ji li anna al ismaa ndax dégguloo mooy dégguloo dégguloo lenn huwa iblaaru sawti mooy jokkali jotale fexe ba yow wax ji ngay wax mooy kàddu gi wala kàddu gi daal di àgg ci noppu as-saami'i jóge ci kiy wax al musmi' ki nga xam ne mooy déggloo kiy wax émetteur bi jóge ci moom daal di àgg fii uduni saami'i ci nopp ki nga xam ne mooy dégg loolu rek mooy loolu mooy mooy al mooy déggloo mu ne fa allahu taala huwa alladhi asma'ahum buur yàlla nag mooy ki leen bi an aflaahum sawta nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam bi dalik mu ne buur yàlla mooy ki nga xam ne moo leen déggloo jottali li nga xam ne mooy kàddu du mi alayhi salaatu salaam ci ñoom ah mu ne wa amma jawaabuha kanta tontu bi yaay Aisha radiyallahu anha tontu biñ ko waxee comme Seydina Abdullah ñoom Seydina Urwa ñëw mu ne rahimallah ibn yàlla na yàlla daal di kii eh, eh, yërëm ibn Umar bi Seydina Abdullah ibn Umar yonent mi alayhi salaatu salaam waxul loolu mais moom da nga ah, kii wahima wahila dafa juum eh, mu ne waa wa amma jawaabuha kanta boobu tontu boobu këne bi annahu innama qaala innahum la ya'lamun këne yonent bi alei satu salaam dane ñoom de la ya'lamuna xam nañ waa Quraysh ñii ñu sànni fii mu ne fa in kaanat sami'at bu dee ne dafa dégg lool ci yonent bi alei satu salaam ndax lool moo tax sànq ma ne le fait moom fekkewu ko loolu noonu mais mën na ko dégg yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne mais même bu dee dafa dégg loolu bu ko déggee bu dee dafa dégg loolu moom yaa Aisha radiyallahu anha fala yunaafi riwaayat yasma'un bal yu'ayyiduha contradictoireul dàqul riwaaye yeneen yi saxaaba yi ne daf yonent bi alayhi salaatu salaam dane ñoom ñu ngi dégg li am ba de sax mooy lu koy dëgëral du koy dëgëral loolu la imaam al Euh, Ismaayili rahmatullah alayhi daal di wax ah, léegi am na nag yeneen wax yoo xam ne imaam alxaafis ba léegi toxal na ko ci alfath jëla ko ci imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi këne yooyu yi nga xam ne mooy déggu euh, nopp ak déggu xol ak yi mel noonu yooyu daldi na ci ñëw waaye am na ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullah yi ñoom ñu ne ñoom neneen lañ ci génne mooy ne ndax affaire bi day mujj yóbbu ci nan la ñu dégge nan la ñuy firee almawta moo tax imaam alxaafis ne waqad ixtalafa ahlu ta'wil fil muraadi bil mawta fi qawlihi taala mu ne boroom xam-xam yi interpréter alxuraan de rahmatullah alayhim dañoo daal di wuute ci naka la ñuy interpréter lan la yàlla alxuraan jublu ci ci mawtaa bi mu wax innaka laa tusmi'ul mawtaa dëgg-dëgg yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam doo déggloo ni génn àddina ñu ne mais léegi mawtaa boobu nan la ci jublu mu ne loolu dañ cee wuute mu ne wa muraadu bi man fi qubur ak bi wa ma antum anta bi musmi'in man fil qubur te nekkoo déggloo ñu nekk ci bàmmeel yi loolu boroom xam-xamut alquran yi dañ ci wuute fa hamalatu Aisha radiyallahu anha ala alxaqiqati wa ja'alathu aslan ihtaajat maahu ila ta'wili qawlihi ma antum bi asmaa bi asmaa lima aqulu minhum mu ne ah, léegi wuute boobu mooy lan wuute bi ñu wuute ci lan la mawtaa di tekki foofu ak lan la man fil qubuur di tekki ñu nekk ci bàmmeel mu ne moom kanta imam eh, sayyidatuna Aisha radiyallahu anha moom da koo jàppe alal xaqiqa mooy ni mu ñëwee noonu sens première bi la jël këne mbir mi mooy mawtaa naka laa tusma'u doo déggloo al mawtaa mooy ñi dee mooy néew yi nit bu génnee àddina ñu suul ko ñooñu lay wax moom foofu la ko noonu la ko firee mooy da ko jële ci xaqiiqa bi mooy ci euh, euh, euh, li muy tekki te ñu xam ko muy loo xam ne saa mu def ci ndax xaqiiqa contraire mooy majaaz mooy xaqiiqa sens premier leneen bi nag mooy sens figuré moom sens première bi la jël mu ne mu def ko mu nekk loo xam ne mooy cosaanal cosaan la ci li nga xam ne moom euh, bu dee nag dangaa jàpp ci lii mooy ne par force que ne wama antum bi asma li ma ma antum bi asma li ma aqul minum boobaa day tax euh, que euh, dañuy mooy yaay Aysa loolu mu wax te loolu ñu ëpp ci boroom xam-xam yi tamit loolu lañu wax mooy ne ñi gaañu faatu ñooñu lañ ci euh, jublu moo tax imaam al-Hafiz ne wa hada qawlul akthar mooy ne ma antum bi asma li ma aqulu lahum boobu yonent ma lay saa saa wax léegi boobu yow da nga koy ihtajat ma'u ila ta'wil mooy il faut nga ta'wil ko tuuti mooy ne comme li imaam Qatada wax mooy rahmatullahi alayhi keni ahyahumullah mooy ne ànd nañoo jaay saralala ci lim ci aaya yooyu li muy tekki que ne ñi faatu lay wax at ñi nekk ci bàmmeel yi réellement ñooñu lay wax mais kon bu boobaa nga ne kon yonent mi alayhi salaatu salaam ñi ne comme que mënoo leen a déggloo loolu la alxuraan wax moom mu ne ñii ginu ngeen ma dégg bu boobaa da ngay soxla ta'wil tuuti mooy interpréter tuuti danga naan buur yàlla comme li imaam Qataada wax loolu benn la ahyaahum moo leen dekkil hatta asma'ahum ba dégg da leen a joxaat ñu dund ñu déggloo leen comme ni nga xam ne ku dee it moo noonu lay wax ne dañuy dégg day dégg tànk ñi ko robi woon ñuy dem comme loolu day dégg tànk ñooñu mooy buur yàlla moo moo koy dekkilaatal jamono jooju comme loolu mooy ne dangay ngay soxla lool mu ne nag am na ñeneen ba léegi imaam alxaafis rahmatullah alayhi mu ne ñeneen ñi dañ ne euh, huwa majaaz wal muraadu bil mawta wa bi man fil qubur al kuffar am ñeneen nag ci boroom xam-xamu ta'wili yu alxuraan yi ne ñi ñu jublu ci al yi du ñi nga xam ne ñoo dee comme ni ñu xame dee mais ñi ñu jublu mooy ñi nga xam ne mooy al kuffar mooy ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi ndax fii majaas la mooy sens figuré la du sens propre bi la suñu boroom bi wax fii wal muraadu bil mawta wa bi man fil qubur ñi ñu ñi ñu jublu nag ci ñi dee ak ñi nekk ci bàmmeel yi du ñenn lu dul ñi nga xam ne ñooy alkuffaar yéeféer subbihu bil mawta wa hum ahya dañ leen niruloo nirule niroole ñi dee ñoom ñu ngi dund wal maana man hum fii xaalil mawta aw fii xaali man sakana al mooy ne ñoom comme que mooy ñi nga xam ne dañoo dund mooy ku dundul te jaamuwoo yàlla xamal ne yàq ku deewayam wala sax ku deetane la ndax yow su dundul yépp ci mooy yàlla lay nekk léegi nag mu ne ñooñu na ci ñii ne ñooñu na ci suñu borom déglu ne ñooñu moom mano mooy manoo loo wax mooy dafa am cadre ay nit ñu mel noonu genre bi ñuy dund hum mawta mooy ne ñu ngi dund dëgg wala bi musmi'in man fil qubur ñu ngi mel ni ñu nekk ci bànneel loo wax wax wax pour convaincre leen wan leen yàllaa la yónni wan leen duñ la déggal mu ne ñoom ñu ne am ñu ne lool la mu ne nag bu dee taawilu ñii nii ñi wax nii que ne bu dee loolu la mooy kon euh, laa yabqa fil aaya dalilun ala ma nafatu Aisha bu boobaa kon bu dee ne loolu la mooy li mujjee wax nii kon li sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax kon dalil door fa des mais li mu wax noonu la mooy ne aaya bi insha allah te moom la comme l'imam al-Hafiz wax ne ne wa hada qawlul akthar li ëpp ci borom xam-xamu tafsir borom xam-xamu alquran yi dañu ne. non mooy ne mawtaa fii mooy ñi dee réellement ak ñi nekk ci bàmmeel yi ñooñ lay wax mais bu boobaa da ngay soxla comme wax li Seydina Qataada wax ne buur yàlla moo leen dekkil comme l'imam al-Bayhaqi wax ne comme ni Qataada ibn Di'aama as si rahmatullah alayhi wax que ne da dekkil ba dégguloo leen li nga xamante ne nii mooy li yonentam bi alayhi salaatu wa salaam di wax ko lool mooy li gën dëgër mooy ne riwaaye yépp mën nga leen a jàpp comme li imaam al ismaili yi wax ne amilu alimu ak sami'u loolu amul contradictoire loolu nag mooy li gën a dëgër que ne ñoom dégg nañu réellement dégg nañu réellement li nga xamante ne loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax comme ni nga xamante ni moom la leen euh, moom la ñëwee ci riwaay yi ñu gis yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam ñooñu noonu imaam al euh, di kuffaaru Quraysh ni bi mu defee ñoom ñoom du ñëpp lañ sànni foofu ñeneen ñi comme imaam al wax feneen yi yeneen i bërëb foofu noonu Badar lañ leen denc lañu leen suul euh, nga ci gisa tamit ne lisla nit lu mu yéeféer yéeféer dañ koy toppatoo dañu koy toppatoo mooy ne du ñu ñëw rek ne comme que yéeféer la moom nañ ko nañ ko nañ ko bàyyi daal koy euh, sànni ci mbedd yi bu ko kenn suul du am xabru ñépp déedéet l'islam du doxale noonu l'islam du doxale noonu moo tax mooy ne bokk na ci wala qad karramna bani aadama ji suñu boroom wax ne dëgg-dëgg man maay ki nga xam ne ma euh, teral doomu aadama mooy këni bu bokk na ci teraanga ko ak lu man di gëm lu ma man di weddi bu génnee àddina ñu daal di koy suul fa amaata wu summa wu fa aqbara buur yàlla mooy faat nit ci ginnaaw yu ko dundalee fan yu gën a mu bëgg aqbarawu ñu daal di koy denc ñii Abu Jahl ni muy bon bon bon sànniwuñ ko ko picc yi ñëw daal di koy lekk comme ni zoroastriens yi al jahl di def nga xam ne fële ca ñooñu newoon Irak ne dañuy bàyyi ñu am nañ fa sax ba léegi ñeen ñi dégg naa ne yooyu dañ leen koo tere te l'islam da leen koo tere bu yàgg bañ ubbee foofu lañ leen ko tere que ne kenn dootul jële ci ay néew di leen exposé ci soleil bi ba picc yi ñëw di leen lekk ñu nëbëg yooyu loolu euh, lii mooy li l'islam digle que ne dee leen utal nit ñi foo am ne leen fi jugal di leen denc même bu dee na gëmuñ dara. imaam al-Hafiz euh, euh, al-Bukhari. rahmatullah alayhi mu daal di solo mu ne xaddatanaa alxumaydi ci loolu imaam alxumaydi di abdullah ibn zubayr nekkoon sëriñam nekkoon tamit taalibe àndandoo bu imaam alshafii almuttalibi rahmatullah alayhi qaala mu ne xaddatanaa sufyaan sufyaan moo ko nettali de sufyaan qaala mu ne xaddatanaa amru di amru ibn diinaar mooy amru de oh, mu màgg de mu ne Sufyaan bii mooy ban Sufyaan mooy Sufyaan ibn Uyayna Sufyaan ibn Uyayna la moom mooy jële ci Amr Dinaar bu baree ba moom buñ nee Sufyaan rek ne Amr rek xamal ne huwa ibn Dinaar mooy imaam Amr ibn Dinaar rahmatullah alayhi nu ne nee euh, kon imaam Sufyaan jële ci Amr Dinaar an mu jële ci mooy Ataa moo Ataa ibn Abi Rabaax Ataa ibn Abi Rabaax nekkoon boroom xam-xamu Makka nga xam ne te aj ga dañ doon woote ne kenn du ubbee kul Ataa Allahu akbar nekkoon taalibe imaam Abdallah ibn Mas'ud mu ne an Ataa mu jële ci Seydina Ataa ibn Abi Rabaax an ibn Abbaas mu jële ci sëriñam di Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu mu ne moom imaam Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu mu ne alladina ci aaya bi naan ba a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim alladina baddalu ni'matallahi kufran qaala imaam abdullah ibn abbas ne hum wallahi kuffaaru quraysh qaala amrun hum quraysh wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ni'matullah léegi aaya bi da doon continuer alladina alhamdulillah alladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daaral bawaar ci aaya su saaru sayyidina ibrahim alayhi salaam aaya 28 mu ne wa ahallu qawmahum daaral bawaar qaala annaaru annaara yawma badr imaam kon euh, abdullah ibn abbas rahmatu radiyallahu ta'ala anhuma taalibeem bi di ata ibn abi rabah dafa jële ci moom mu ne aaya boobu suñu boroom naan alladina mooy ñi nga xam ne baddalu ni'matallahi kufra mu ne ñooñu maa ngi wat ci yàlla ne hum wallahi kuffaaru Quraysh mooy waa kuffaaru Quraysh mooy ñi nga xam ne suñu borom dane ñi nga xam ne ñoom dañoo changer xéewal gi leen borom bi defal kufran ñu yàlla defal leen teraanga bu toll ni jël ki mu gën a sopp loolu def yónni ko ci ñoom nan lañ ko faye ñu weddi ko allahu akbar mu ne hum gis nga ñooñu aaya bii di wax wallahi waat naa ko ci yàlla man ibnu abbas radiyallahu anhuma kuffaaru quraysh ñooñu mooy kuffaaru quraysh qaala amr amr ibn dinar ne hum quraysh ñooñu noonu ñooy quraysh wa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ni'matullah yonent mi alayhi salaatu wa salaam mooy ni'matullah aaya bii nii alladhina baddalu ni'matallahi ni'matallahi mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy xéewalu yàlla bu mag mag nga xam ne xéewal yépp ci moom lañ jóg allahu akbar mooy aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira mooy bëtu ndox boobu nga xam ne ci la xéewal yi di génne mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom euh, ni'matun amru ibn dinar mu ne ñoom ñooy Quraysh ñi changer xéewalu yàlla googu kufran wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni'matullah Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam mooy xéewalu yàlla bu mag mu ne wa qawmahum daaral bawaar bawaar loolu noonu euh, mooy lan euh, mooy annaar naar mooy badar waaw mu ne xaala mooy ñu ñu ñu daal di alak axallu ñu xaw xawmahum seen ñoon yóbbu leen daaral bawaar këru toroxtaange ge pertaange ge kuddus gi muy keroog mu ne léegi nag muy tekki lool mu ne mu ne xaw xawmahum ñoom ñoo alak seeni ñoñ dugal leen daaral bawaar mu ne xaala naaru gis nga safara soo suñuy duggee après badr mooy yawma badr keroog badar allahu akbar moo tax kii ne euh, Seydina euh, Abu Tufayl rahmatullah alayhi dane qaala Abdullah ibn al-Kawa li Ali de Seydina Abdullah ibn al-Kawa dane Seydina Ali radiyallahu anhu man alladhina baddalu ni'matallahi kufra ana ñan ñoo xam ne ñan ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo changé xéewal gi leen yàlla defoon ñu def ko ak kéefër seydna ali radiyallahu anhu ne qaala hum al afjaraani min quraysh mooy ñaar ñu yées ñi ci quraysh ñaar ñu kàccoore ñu ci quraysh muy banu umayya wa banu maxsum ah qad kabatahum kabatahum yawma badr mu ne ñooñu ñooy ñaar ñu kàccoore yi di waa banu Umayya mooy yéeféer yi ci ñoom waa Banu Umayya gisoon nañ leen ñoom mooy ñoom kii ah ñoom Utba ak ñoom Shayba wa Banu Maxzum mooy Abu Jahlin ak frère bi ak ñooñu ñu ray keroog al ibn Hisham ibn al-Mughira nekkoon frère Abu Jahlin ñooñu noonu ñooñu mu ne ñooñu kabbatahum yawma Badr buur yàlla alak na leen natt seen bakkan ci dëru Badar bi keroog yawma Badr keroog Badr Allahu akbar loolu la Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala wa ardaa wa laalli wax kon gis nañ ne li Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu maa wax que ne kon alladina ñi nga xam ne baddalu ni'matallah mooy kuffaaru Quraysh ñii dañoo changé xéewalu yàlla gi nga xam ne comme li Amr ibn Dinaar wax ne rahmatullah alayhi këne mooy yonente mi alayhi salaatu wassalaam wa ahallu qawmahum daaral bawaar ñu daal di dugal nag seen ñoñ ñi alak leen daaral bawaar muy safaraaw keroog bada li leen dal ah. kon ah, loolu la Seydina Amr ibn Dinaar wax newum kuffaaru Quraysh wa Muhammadu ni'ma an-ni'ma wa daarul bawaar naaru annaaru yawma Badr seydna rasulullah mooy xéewal kuffaaru Quraysh mooy yéeféer yu weddi yi changé xéewalu yàlla këru toroxtaage gi ñu leen dugal nag mooy safaraaw Badar keroog liñ leen teg kon loolu mooy li nga xam ne loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi digle ñu daldi dugal foofale kuffaaru Quraysh mu daldi wax lii ci ñoom ne ñoom de yéen yéen ñiy woo leen ne nag ndax jot ngeen inni man kat ah daldi naa daj li ma sama boroom diggoon muy dëgg mbax yéen daldi ngeen daj li ngeen xam ne moom la seen boroom daldi diggoon muy dëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Omar radiyallahu anhu wax ko ne ko ndax dinañ dégg mu ne ko ginu ngeen leen a dégg li may wax kon noonu la doxlanteeg foofu ñooñu di kuffaaru Quraysh ni daldi leen malgré seenu kàccoore ne leen gis ngeen bi sa al ashira aka ñaaw dëkkaale yi ngeen dëkkaale ab yonent li seenub yonent ngeen weddi ma jamono joo xam ne nit ñi dañ maa dëgg ngeen génn ma nit ñi daal di may fat ngeen ñu naan déet ngeen takk xeex